bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala tey ñu tàmbale juzu bu bees di xaaj bu bees ginnaaw bi nga xam ne ci lañu jeexal juzu bi nga xam ne ñu ngi ko jeexale woon ci suuratul ankabut waxoon nañ la juzu boobu waruñu ko woon a tàmbalee ci boppu saar bi waaye loolu leeraloon nañ ko daka bii itam noonu la demee ndax juzu bi nekk ci xasas bi ca ankabut ba ca xaaju ankabut la waroon a tàmbal fa la waroon a jeexee tàmbale fi nga xam ne mooy qasas ci fa fukk juróom fukkeelu laay bi ak juróom benn waaye comme nañu defoon fële rek mooy dañuy ni ñuy def mooy dañuy jël li nga xamante ne mooy bopp saar bi xasas bi yépp la jël boole ko saar ba tegu ci nga xamante ne nii mooy sa nam li su fa nga xam ne foofu la waroon a yem ñu jël bopp saar bu moom itam kon ci juzu bi bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala dinañ ci gis suuratul qasas ak suuratul namli kese lañ ciy gis inchaa allahu taala saar bii di al qasas alqasas li muy tekki suñu boroom tabaaraka wa taala bu koy tudd ci biir saar bi dinañu ñëw ci li muy tekki bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala saar bi nag ñu bari ci mufassiruuna yi nga ñu ne saar bi makkatal mukarrama la wàcc ba mu des benn laaya boo xam ne mu ngi wàcc diggante makkatal mukarrama ak fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bi nga xam ne ci la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi di gàddaay ba agsi bërëb bi naan Juhfa foo fële di gàddaay foo fële la wàcc am nañu wax loolu le waaye même loolu boo ko seetee bu baax ni nga xam ne noonu la ñuy tërale lan mooy saar boo xam ne makkiya la wala ban mooy madaniya la kon dañ naan saar laaya boobu ci waa Makka la bokk ndax mooy bi yonente bi alayhi salaatu wassalaam bi ko borom bi yónnee ba ni nga xam ne ci lay gàddaay ba ni muy àgg Medina saar yi wàcc yépp dañ koy boole saar yoo xamante ne nii Makka la wàcc yépp nag yoo xam ne ginnaaw bi nga xam ne ci la agsi Medinatul Munawwara ala saakiniha alayha afdalu salaati wassalaam ba ni nga xam ne ci lay génn àddina même bu dee saar bi aaya boobu Makka la wàcc dañ koy woowe saar boo xam ne waa laaya boo xam ne madinatul madina la wàcc kon loolu kon loolu la am na ñeneen tamit ñu ne am na yeneen ni laaya yoo xamante ne nii madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati salaam la wàcc wallahu taala alam <coughs> kon nag mu ngi noonale kon suñu boroom tabaaraka wa di tàmbale mu ne bismillaahi rrahmaani rrahiim mu ne ci turu suñu boroom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande arrahiimi te yërmandeem yaatu tàmbale mu ne taasiim taasiin miim kon loolu mooy rek fawaatixu suwar yoo yële di ubbee saar yi teñ yàgg koo gis ci xaafa ki nuun ak ñi nga xam ne xawaa miim yi di xaamiim ak yoo yële yooyu gisoon nañ leen lañu waxoon foofu lañuy doyloo saar bii nag moo fi am taasiin miim ak beneen saar boo xam ne dinañu ko gis ci shu'ara waaye saar bi ci toog wu nekk li nga xam ne ndam li nekk seen diggante boobu taasiim kese la am taa siin voilà lool rek moom moom la am alors que nag bu dee qasas ak bi nga xamante ne mooy shu'ara bu ci nekk dafa am taa siin miim suñu boroom tabaaraka wa ta'aala ne tilka loole aayatul kitaabi mooy gis nga xaraf yi nii carat aayaay téere bi ci lañu ci lañu génnee al mubiini bi nga xam ne mooy bu leer naññ bi daal quraan ji mu ne natlu dinañu ñoo ngi jàng alayka ci yow rasulullah natlu tilka ay natlu alayka ñu ngi jàng ci yow rasulullah di la jàngal di la xamal ci saar bi min na naba'i Muusa di la ci jàngal lenn rek ci xabaaru seydinaa Muusa ibn Imran wa Firawna ak waaja ñu naan Firawna seydinaa Muusa alayhi salaam mi ñu yónni woon ja Firawna seen nettali la boroom bi nettali fii bil haqqi nag ci loo xam ne ci dëgg la way qawmin ñeel ay nit ñoo ne yu'minuuna ñuy dëm gëm yàlla lañu xam ne xasaar la boo xam ne bu bari ay njàngat la boo xamante ne képp ku gëm yàlla ku ne danga koo soxla ci sa cheminement ci dox bi ngay dox jëm ci sa borom dangaa soxla xam li ci saar bi moo tax suñu borom wàcce ko noonu mooy nag bil xaqi gis nga li wàcc ci alquran yépp comme ni mu koy waxee ci suuratu yusuf alayhi salaatu wassalaam nettali yépp ci dëgg la tegu moo tax képp ku ne saar yi nga xamante ni nettali nekk ci alquran man naa bañ a nekk noonu man naa bañ a demee noonu kooku bu xamee li muy wax yéeféer la voilà mooy bu ko xamee même bu dee ne imaam la bind na tafsir lu man di doon kooku yéeféer la bi mu waxee loolu boroom bi wax ne maa wàcce kii yi mooy bi mu naan laqad laqad kaana nekkoon na fii qasasihim ibratan li ulil ab li ulil albaab maa bi muy wax ne li ne Seydina Yuusuf ne nekkoon na na ci seenu nettali ñoom ibra mu nekk loo xamante ne nii ab njàngat la loo xam ne lu nit ñi man cee jànge waaye ñeel yi nga xam ne lu ulil euh, albaab boroom xel yi mu ne maakaana xadiisan yuftara alquran bi amul benn benn nettali boo xamante ne nii yuftara des ko fee sos yow léegi yow nga ñëw ne borom bi tabaaraka wa taala li nga xamante ne nii moom la fi nettali man naa bañ a noonu man naa man naa bañ a demee noonu ngir yeete kese la walla walla iyaadu billah kooku bu ko waxee ku ko xam ku xam wax ji muy wax bu dee dara dalu ko feebarul dara kiiwu ko menacé wuñu ko bu wax lu mel noonu te nekkul koo xam dafa réer di wax rek te xamul li muy wax kooku yéeféer la ci wax joojale wallahu taala <coughs> mu ne inna firawna suñu boroom nag mu ngi tàmbale kon nettali bi mu commencé na saar bi wax li nga xam ne moom lay wax ci saar bii wax na sujet bi de mooy lan lan mooy mawdu bi mu ne kon xabaaru Seydina Muusa la ak Seydina ak ki nga xam ne mooy kàccoor ba Firawna ci dëgg nag waaye mu ne inna Firawna dëgg-dëgg gis nga waaja ñu naan Firawna ala kawe kawelu na fil ardi ci suuf si de foofale ca misra wa la mu def Égypte wa jaala mu def ahlaha ña nga xam ne ñooy ay ñoñam ña borom bi defoon mu jiite leen war leen a da leen wa administrer nekk buur jiite leen chian mu def leen ay pacc pàcc-pàcc yastadifu taifatan minhum mu jàpp benn pàcc ci ñoom mooy daal peuple bi nit ñi da leen def ay xaaj ñenn ñi mu def leen ay jaam moom la naan yastadifu mu ngay néewal doole taifatan benn mbooloo nga xam ne kat moo leen jiite muy waa banu israil alayhi salaatu wassalaam yudabbihu moo tax ba mu ngay faat abnaahum seen doom ya di leen rendi di rendi lu liir ya wa yastaxyi muy bàyyi mu dund dundu nisaahum ña nga xam ne ñooy seen jigéen ña kon moom loolu la doon def innahu dëgg-dëgg moom firawna kaana nekkoon na minal mufsidiina ci ñooy yi nga xam ne ñoo doon dox ci kaw suuf di yàq de suñu boroom nag lii muy wax ne wa nuriidu li ñu namm nag ngan xéewalee ala alladhina stud'ufu firawna moom noonu la namm di rendi ñi nga xam ne ñooy waa banu israil seen doom yu góor yi di bàyyi ñi nga xam ne ñooy jigéen yi moor bon ñu ngeen ñoom ñu dund ñoom mu bokk ci yàq kat yi lool la namm waaye nag borom bi li mu namm wute nag loolu de wa nuriidu mu ne ñun ñu namm an namun nañu daal di xéewale ala alladhina stud'ufu ca ña nga xam ne ñoom lañ doon néewal doole di waa banu israil ñoo ñële fil ardi ca Égypte goo gële ca ca Misra wa naj'aluhum ñu daal di leen def a'immatan ñu nekk ay njiit wa naj'alahum ñu def leen ñoom humul ñu naj'alahumul waarisiin man borom bi ma def leen ñi nga xam ne ñooy doon suuf si ginnaaw ñi nga xamante ne ñooy kàccoor yu mag boo yóbbu ñoom Firawna kon lii nii lan la borom bi di wax fii borom mufassiruuna yi comme ni ñu koy nettalee dañ na Firawna bi nga xamante ne nii mooy mooy njabarkat yi ñi nga xam ne moom taa yooyu njabar dafa siiwoon lool tamane yooyu jamonoy na nga xam ne bi nga xam ne nag moom moom ñoom ñoo ko xoolal ak ñi nga xam ne ñoo doon xool ci biddiw yi ñoo ko ne nag na yow de gisal nañ la ne ki nga xam ne moo nara euh, yàq sa nguur gi nga xam ne moo nar a fay yow sa nguur gi yow Firawna benn góor la boo xam ne benn xale la boo xam ne war naa juddu ci at yii te ci waa banu Israël nga bokk mooy ñi nga jàpp jàmm ñuy liggéeyal fii di ñu tabaxal pyramide yi di ñu tabaxal euh, suñu pale yi di ñu tabaxal suñu njënd yi di ñu tabaxal suñu yoon yi yépp di ñu bayal di ñu defal lépp di ñu liggéeyal suñu kër yi ñooñu noonu kay juddu nara ta mooy daaneeli sa nguur gi ci ñoom lay juddu Firawna nag ne kon ni ñuy def comme comme léegi kañ lay juddu gars yi ne ko jamono yi lay juddu mu ne koon léegi ñu jël benn politique bu bon daal di digle nag ne nañu képp ku amati doom ci ñoom ci waa banu Israël bu dee dañuy xool ku am doom rek nañ ko déclarer na ko nit ñi xam na ko autorité yi xam waa nguur gi xam ko bu ñu ko xamee ñu daal di xool bu dee góor la ñu rendi ko ci saase. voilà noonu la doon def daal di commencer di rendi nit ñi nag bi nga xam ne ci la koy def di ko def moo léegi nag affaire yi bari ah Firawna dee bari na de léegi nag mu ne xam nga nan lay def léegi mooy at mii day tëdday day rendi at mii moom dañuy jël mennum at at mii bu ñu rendee liir yi beneen at bi ñu tëbal quoi daal di def pause at moomu moom riil bu judd duñu ko laal après beneen at mi nag ñeneen ñi judd ñu rendi leen loolu la mu mufassiruna yi di wax seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam juddu ci at mi nga xam ne ci la ñuy rendi liir yi léegi nag moom nag rëcc mais nan la rëcce loolu yëpp la borom bi tabaaraka wa di nettali ci biir saar bi ginnaaw lii dina ko nettali waaye léegi nag mu am at bi muy def pause at moomu ci la beneen ci la frère bi di Seydina Haarun alayhi salaatu wassalaam daal di jur ndax at moom doonu ñoon rey kenn loolu nag la boroom yi di wax waaye nee na ñag Seydina Haarun moo njëkk a judd moom moo magoon loolu la ñu bari di wax wallahu taala alam moo tax kenn ci ki nga xamante ne nii mooy mufassiruna yi ci bu waa ahlul lugha dama xamatul exactement est-ce que az-Zajjaj la rahmatullah alayhi wala kan ci ñoom moo naan Firawna liy wane ak ñàkk boppam ak ko ak ak ak ak tëppërlikoom mooy ne moom bu dee ne gëm na li ko li ko njabarkat yi wax ne ko yow sa nguur gi dina daanu da nga koy daaneel ci waa banu Israël lay juddu soit bu dee gëm na ne dëgg la mooy loolu manu ci dara kon jarul muy rey kenn ndax loolu dina am bu dee ne nag gëmu leen gëmul ne ñoom li ñu wax am na mais jarul muy rey nit ñi ndax jar bi yar jaratu ko ndax gëmuleen kon nag loolu muy wane ñàkk xelam moom Firawna ak ni nga xamante ne nii noonu la tëppër la ko wallahu ta'ala alam kon ñu yem nii ci laa laayab juróomeel bi bu ko defee nag bii di ñëw nag ñu xool kon Seydina Muusa mi juddu ci jamono ji Firawna di rendee liir yi moom ana naka la def ba rëcc ba nekk yonent ginnaaw gi loolu la borom bi di ñu nettal insha allahu ta'ala wallahu ta'ala alam wa sallallahu